bu paree moo tax mu ne ko danaan ko ut kur kaza fàttalikul lii bu pare ci loolu mu ne ko fàttalikul fi nga war a dem après calculer temps bi nga war a def distance bi bus bi ban heure la war a jaar sa waa ji la war a bi war a ñëw est-ce que dina ñëw heure ut kur kaza ut kur kaza naan ko tuddal yi loo xam ne maalam yakun yankur loo xam ne kat laata muy julli doonu ko woon tudd xatta yazalla rajul ba nit ki day mujj waa ji aji julli ji laa yadri kam salla mais day julli ba pare nga ne ko mais yow ban nga tari du ko xam Allahu akbar a'adana allahu yàlla nañu yàlla musal ko ci ndax nag lii moom mooy fooy dëgg dëgg dëgg dëgg yonent bi alayhi salaatu wa ne nit ci buy julli bu mu tëfli ci kanamam ndax boroomam moo nekk ci kanamam sa boroom dégmal la mu ngi mel ni nga amoon audience aku laa al-masal ala xoolal ko amoon audience aku président boo xam ne nee na ko xoolal waxal cinq minutes nga waxal sa soxla yi nga am yi boo ma ne woon damaa soxla il sàngam il il laa wax de il ak la fa nekk yépp ma jox la ab buur boo xam ne moomoom dëkk bi wax ko la tey tey fii kenn di ñun bu ko benn benn roi comme roi Arabie saoudite bi ne woon léegi ñëwal trois minutes nga laajal ci li nga xam ne man maa ko am ci baril de pétrole yeeg sama yóot yeeg sama kii yeeg alal alal lépp loo ci man di laaj ma jox la trois minutes na nga boo fi xoolee ba mu weesu mooy doo dara te dama lay génn est-ce que imagine nga une de seconde kooku waxuma la balaa gis nga balaa julli si balaa ñëw foofu audience expert yi mu xam ñi mu jàpp ne seen xel màcc na ci am am goo xam ne boo ko xasee am moom liggéey te dootoo ñàkk dootoo sonn te jege ci am ngay dund gu neex gu ndaataa tëllëxi ngay dëkk dañuy ñépp dina leen consulter say ñenn ñi nag mooy duñ ko wax nit mais ñi nga xam ne jàpp nañ ne seen xel da cee màcc wala sax nit nag dafa nay léeg-léeg day foog ne é waa ji moo ko waxee ba mu après dina ci bëgg am ci paar yi dara man daal xam naa ni may damay dem ne ko douze milliards de dollars laa soxla <laughs> mooy ne gis nga ni ci xalaat ak bu ñëwee ni muy concentré woo boo mooy li muy wax da koy bind sax ci këyit ba ndax xel wóorul man nga dem di wax juum nga bind ko ci këyit ñëw teg fay tey a ca agsil ñu ne ko entrée roi bi mu agsi rek bi lii ne ko man lii laa soxla mais léegi imaginer yow loolu bu dee mooy yëfi àddina yi noonu nga koy waajale kii mooy ne yow dara du la traversé beneen xalaat lu dul audience waaw waaw xoola borom bi wa ta'ala saway nga ñëw taxaw mu dégmal la ci yërmandeem ngir nangul la ne la kaay sama audience ak yow juróom la ci wax ci bis bi ñëwal nga ñaan ma defal la defal fi ngay gën a jege sa borom mooy yaa ngi sujjóot comme yolante ma lay saaf saaf wax nga sujjóot di xalaat marché mu sant marché fële ca njaareen duggee jawaay bu ci nekk nga nekk fa sa xel mi dem ba kumpentum agsi ba xurunaar fekk mu dem fa dem Los Los Angeles Las Vegas dugg dem Indianapolis fu ne mu dem fa dem ba biir Kajoor biir Bombay bon yow dem ba Bangladesh te yaa ngi julli après nga pare hatta ya walla rajul laa yadri kam salla yonente mi alayhi salaatu salaam ne iblis noonu lay nekk fàttalikul li fàttalikul li fàttalikul li ba waaj day julli ba pare du xam ñaata la julli hada problème loolu kay problème dëgg la mooy pour wan ne gis nga comme que iblis yonente mi alayhi salaatu salaam nee na nodd day dàq day dàq euh, seytaane loolu moo gën a nit ki looy nodde di commencer astaghfirullah astaghfirullah min kulli dhanbin inna allaha kaana ghafuran rahima moo ne yow loolu li nga ne léegi ndax nit ki mën nga ko wax mu ne noonu loolu pour dàq seytaane la astaghfirullah astaghfirullah mais yow ak a'udhu bi astaghfirullah astaghfirullah min kulli dhanbin inna allaha kaana yooyu noonu nga wax ko bi ne la noonu dama koy def ngir dàq seytaane bala maa commencé mais nodd gi ngay def xanaa xamoon ne day dàq seytaane yonent mi alei satu salaam nee na ida nuudiya lis-salaa adbara shaytaan wa lahu duran say seytaane day wane ginnaaw daw yow nodd gi di ko dàq nga ñëw naan non déedéet billaahi minash shaytaanir rajiim allah non non non non bul wax a'udhu billahi minash shaytaanir rajiim ndax nodd bi ci boppam day dàq seytaan kon damay ngay gis ne nodd tamit day jariñ dàq seytaane moo tax mu ne ko man bu ma xamoon Sahl ibn Salih bàyyi ji na ko bu ma xamoon ne lii dina la dal bu ma la yónni mais nag bu la ah, boo déggatee loolu na nga nodd ndax dégg naa Seydina Abu Hurayra radiyallahu mu ne seytaane kat day wane ginnaaw ngalawal foofu yëpp dee dafa dégg noonu loolu kon lu am solo la am na tamit nettali bu ci imaam Maalik rahmatullah alayhi daal di wax euh, ci dàq seytaane googu boo xam ne ab feera mu ne kii Zayd Aslam euh, Zayd Aslam bi sëriñam la woon Euh, aslam bi mooy aslam boobu ñu gisoon ni ñuy def tarjuma Seydina Umar ibn al-Khattab mooy bo euh, kiiwam boobu euh, doon ko liggéeyal booy lañ koy wax tam doon wax aslam jëlal ma ca ñàkk nga bañ ko taajalee plat bu gaar ni ba ca neex mu ne ma gis ni mu ne lii de moom lañ la defal mu ne man maa bon Umar maa bon bu dee ne mooy bam da bam ne nañ rey ay ay nag après séddale ko nit ñi mu ba xéew lu jotee mu gis ne lu lu am solo ci ci nag wi comme d'habitude rek dañ naan nañ jël gi na baax defal kilifa yi <laughs> mu ubbi xool ni lii la nag niñ ko ko taajalee ñu ne ko mooy nag wi nga kii yoon te mu ne ko man de Omar maa bon bu dee maa lekk lii lekk li ci baax bàyyi yax yi ak budit yéeg yooyu bàyyee ko do- julli ne ko yaa aslam mu ne ko naam mooy aslam bii la ne ko jëlal lii nga dem ci benn carte Médina ñetti faran yi ndax préoccupation yi ma nekk dew ma fa xool leen seet ci luñ nekk xam naa ñoom soxla mooy aslam bii la euh, ba euh, moom mooy bàyyi Zayd ibn Aslam voilà Zayd di doomi aslam aslam boobu taalibe Seydina Umar ibn Xattaab la woon booyam la woon moo ko doon liggéey euh, Zayd ibn Aslam nag sëriñ la woon bu imaamuna Maalik ibn Anas di boroom ngir rahmatullah alayhima euh, moom imaam Maalik da ci nettali que ne Zayd ibn Aslam dañ koo mas a liggéeyloo daal di koy euh, ne ko mu liggéey ci li nga xam ne ay mbell la day kii la nu mu tudd yu ñuy jële ci suuf si mooy maadin mooy maadin mooy yoo xam dañ koy jële extraire yi ñu extraire ci suuf si comme ay or wala yu mel noonu bu waa banu Sulaym foofu ci benn bërëb loon ci biti Medina noonu ci quartier waa banu Sulaym léegi moom nag mu newoon fa doon def comme si mu garder mbir yi nekk fa yor ko nee na nag foofu imaam Maalik ne foofu noonu rahmatullah alayhi wax ji boo demee ci euh, borom al istizkar bi muy kii loolu di imam ibn abdil bar al andalusi wax jii mu nga mu ne bi nga xamante ni nii ci la zayd ibn aslam deme bi nekk foofu ci chantier boobu nee na nag dafa nekkoon chantier boo xam ne doon nit ñi doon woon deñ jinne yi di leen fa laal di leen fa sonal léegi nag moom nag bi nga xam ne ca la moom Zayd ibn Aslam nekk fa yor mbir yi nit ñi fay nekk di fa nekk yooyu di fa liggéey yooyu ñu daal di ñëw xam nañ ne kii boroom xam-xam la boroom kii la ñu ñëw daal koy jàmbat mbir mi ci mbiru jinne ne ko nag jinne yi li ñuy def mooy fii dañu fi dégg ay baat ak ñuy sonal ak yu mel noonu ñu xamoon biñ ko ko waxee mu ne fa amarahum bil adaan wa an yarfa'u aswaatahum bihi fa fa'alu mu ne fartafa'a dhalika anhum fa hum alayhi hatta al-yawm waaw ah, imaam Maalik mu ne rahmatullah alayhi bi di Zayd ibn mu ne bi nga xam ne ci la ko euh, gaa yi ñëw daal di koy wax ne ko fii kat jinne yi dañ ñoo sonal comme que yow nag yaay léegi yaay yor mbir mi loolu ñu la koy yëgal ngir buñ ci mënee am solution lim leen digal mooy ngeen noonu te bu ngeen di noddu bu loo bu ngeen amate mooy ne yéen dee leen dëkke dee leen bari lu ngeen di noddu te bu ngeen di noddu yëkkati leen seen baat ci kaw nee na gaa yi daal di exécuté def lool imaam Maalik nee biñ defee lool rahmatullah alayhi boobu lañ mujjee gis ya leen doon sonal mu ne te ñoom ci lañ nekk ba man Maalik ibn Anas bi may ni may wax ak ñii nii bu ngeen demee fekk leen ñu ngi ci loolu sama sëriñ ba joxoon leen ba leen ñu nekk ci ba léegi di def loolu te dara solo la tule moo tax nodd day dàq jinne looloo tax ngay gis ñiy def ruqya di di di faj eh, ñi nga xam ne jinne da leen a jàpp ñu leen di noddal te bu ñu leen di noddal ngeen dégg di leen jàngal ay ayatul kursi yooyu yooyu nga dégg eh, waaja leen di sonal eh, di di di yuux muy jinne jaag yooyu ndax da leen di lakk te da di sonal mooy du ñu fa mën a toog loolu kon bokk yi nga xam ne yoonal yu ñu yoonal ci nodd mooy ginnaaw julli yoonal nañ ko tamit ngir ku ci nopp ku juddu nouveau-né bi nourrisson bi bébé bi ak pour dàq seytaane euh, nodd nag gis nañ ni bare ay ngëneel bari na nag ay ngëneel yoo xam ne gis nga yii nii ñu mujjee wax ci waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba lu ñu ñëw ci iqaama ndax dañoo bëgg jeexal nodd benn yoon parce que kon finalement li ñu fàtte woon bari na waaw waaw euh, insaan moom noonu la quoi surtout sama classe bi dañu mën a fàtte waaye walillahi alhamdu wal minna yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ne ci ngëneelu mu ne law ya'lamu nnaas maa fi nidaa'i wa saffi al-awwal thumma lam yajidu illaa an yastahimu alayhi lastahamu Allahu akbar yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ci xadis boo xam ne muttafaqun alayhi la bu Seydina Abu Hurayra ba léegi mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne law ya'lamu nnaas gis nga nit ñi bu ñu xamoon maa fi nidaa'i li nekk ci noddu wa safil awwali ak première sàppe bi summa lam yajidu bu ñu xamoon li ci nekk ci ngëneel ci may yàlla leer yoo ci mën a tibbe yoo xam ne manoo ko amee feneen bu ñu xamoon nit ñi maasin nidaa yi li nekk ci nodd ak premier rakk ci premier rang ci jàkk ak saful awwal loolu moom waxoon nañ ko fii jamono yële voilà problème bu désolant bi nga xam ne situation bu désolante bu bu bu bi nga xam ne day metti xol bi ngay gis nit ñëw teel ñëw seet foo xam ne fa lay wéer ndiggam bàyyi première place bi moom nooflaayu ndiggam muy ndiggam doo moo ko gënal li nga xamante ni ndax lool nag muy première place muy première sàpp bi ndax lool li ci ëpp na ñàkk xam na lu ci ëpp ñàkk xam la moo tax yonent ma lay saar saar ne law ya'lamun law ya'lamun naas tey bu nit ñi xam maa fi nidaay ay buñ xamoon li nekk ci nodd wa safil awwali ak li nga xamante ni mooy euh, kii bu jëkk bi euh, nu ma tuddati safil awwal mooy euh, kii bu njëkk ran bu ran bu njëkk ci jàkka summa lam yajidu te trouvé wuñ illa yastahimu ngir ñu taxaw ci nag foog ñu tegoo bant gis nga bu ñu ko xamoon foo jaar loolu la ñuy def dañ naan kon nag no non du moom du ma bàyyi rek après ñu ne diw mii mooy noonu rek man sa waay foog may noonu mu ne gis nga bu ñu xamoon importance konoon te kon euh, dañuy tegoo bant bind seeni teg ay bant bind ci seen kii ku nekk ñu laxas ci teg teg ci buntu jàkka yi comme nañ ko fi waxe woon ci benn pot yëngal ne benn xale ñëwal jëlal koo jël rek mooy nodd ñu daal di jël buñ jëlee ku ñu jël rek fekk yow yaa génn yow yaay ki nga xam ne yaay nodd ku ñu jëlul na ah mu xam ne du moom mooy nodd mu ne kon noonu lañuy def kon loolu gis nga nodd ni mu amee solo yonent bi alayhi salaatu salaam wax ba léegi ne al mu'adhdhinuuna atwalu nnaasi a'naaqan yawmal qiyaama ne noddukat yi ñoo gën a gudd loos yawmal qiyaama xadiis boobu it imaam muslim moo ko solo imaam ibnu maaja seydina ahmad ibnu hanbal rahmatullah alayhi loolu nag bokk na ci firi yonent eh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ ne mooy gudd loos bi day day wane le fait li ñuy li ñuy bari la xool jëme ci borom bi subhaanahu wa ndax looy xool da ngay looy xool mooy ne da def nii di xool léegi ñoom ñu ne bokk na ci kii yi ñuy koy tekkee que ne li bari li ñuy xool li jëme ci borom bi subhaanahu wa taala loolu lañ ci jublu que moom ñoo ñu ëpp lu ñuy xool di jëme ci borom bi te loolu mooy xéewal yëpp bu ëpp àjjana gis borom bi moo ëpp moo ëpp xéewalu wóorul ay nekk nu mu tudd euh, euh, euh, asalun musaffa wa sharabun ghayra ah, kii ghayra ma'in ghayra asin ba ndox moomu nga xam ne amul verre de Guinée yooyu lem jeeg dexu lem yeeg yooyu uurul ay ni yeeg lekk bu suuróog sol lu rafet ak yooyu yépp comme la xadis boo xoon de bu leen borom bi defalee waa jëna muñ duggee moo leen ne ndax gërëm ngeen ne comme lu ba ñu jéggalee suñuy bàkkaar dugal fii xéewal gi mu ne moo des mu wan leen boppam ñu gis ñuy gis boromam boo seen borom ñu koy gis euh, loolu moo dàq lépp mooy mooy masir gi nga xam ne noonu leen teg liñ naan cerise sur le gâteau moo mooy nga gis borom bi loolu moo dàq lépp kon nag noddukat yi ñoo gine eh, yëkkate ku baat mooy ñu ëpp lu xool jëme ci borom bi yawmal qiyaam ah te borom bi subhaanahu wa taala balee yonente bi alayhi salaatu wa salaam ci ngëneelu nodd mu ne moom eh, ki yonente bi alayhi salaatu wa mu ne borom bi de day kontaan ci raani xanam muy koo xam ne ab sàmm la bu nekk ci benn tund euh, ci ab montagne ñëw ci sommet ba yu addinu bis salaa muy noonu comme koo xam dafa yor ay bëyam ay xaram yooyu di sàmm euh, julli jot mu yéeg ci tund wu fa gina kii wala ci benn montagne bu nekk mu yéeg ca kaw di noonu ba pare mu julli mu ne borom bi day kontaan ci ko yu'jibu rabbukum min ra'i ghanam fii ra'si shadiyatin bi jabalin yu'adhdhinu bis-salati wa yusalli fa yaqulu Allah 'azza wa jalla unzuru ila 'abdi hadha yu'adhdhinu wa yuqimu as-salata yaxaafu minni qad ghafartu li 'abdi wa adxaltuhu al-janna Allah Allahu akbar mu ne bu defee lool nag yéeg ci kaw montagne bi di nodd ba pare julli nee na borom bi day kontaan kooku ba pare ne di wax malaaka yi al malaul la haute assemblée bu malaaka yi ne eh, unzuru ila abdi ne xool leen sama jàmbale moom mali yu addinu mu ngay nodd wa yuqiimu muy taxawal di iqaam as taxawal julli di julli yaxaafu minni ragal ma man borom ragal ma man moo tax muy def lii bay def li ma ko digal mu ñu bàyyi li ma ko tere yëg leen ne yéen la haute assemblée man borom bi qad ghafartu li abdi jéggal naa sama jaam bi wa adxaltuhu al na dugal naa ko àjjal waaw akbar waaw akbar gisoon nañ ci yooyu ba léegi ci ngëneel li li yonent mi alayhi salaatu wa salaam ne al mu'adhdhinu muhtaman kene ki nga xam ne euh, noddukat la kooku dañu koo wóolu kon xam nga ne loolu am solo la ngëneel yi nag <laughs> day gis boroom xam-xam ne am benn euh, masala bu ñuy traité mooy no euh, al imaam al azan ban moo gën est-ce que mooy jiite nekk imaam moo gën wala nodd loolu dañ ci diw dañ ci wuti ñii dañ ne nodd moo gën ndax xadiis yu mel nii ñu la wax am ñeneen ñu ne déedéet non jiite moo gën ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam masula nodd te loolu mooy li gën a comme ni nga xam noonu la ko imaam alxaafis pour ba a guddal moo tax du dugg ci li mu wax euh, boo demee ci Fathul Baari yi leeral na fa foofu que li nga xamante ne ni moo ñëw ci yenn boroom xam-xam yi ni ñu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa masa a nodd te loolu mu ne imaam an-Nawawi boo demee moom it imaam an-Nawawi da ko appuyer loolu nee na yonent bi alayhi salaatu salaam dafa mas naa nodd mais imaam al-Hafiz rahmatullah alayhi daal dinay leeral foofu que ne loolu du dafa masa a nodd mais dafa ndax am na xadis boobu dafa tënk dafa am beneen xadis bu ñëw boo xam ne dane yonent bi alei satu salam dafa digal Bilaal mu nodd kon mooy mu ne moo tax mu jox exemple bi mu joxe ne mu ngi mel ni ñu ne buur bi moo defar dara comme tey bu ma ne woon le président de la République a construit l'autoroute xaw mal bi moo moo tabax autoroute est-ce que loolu mooy wane ne Ablaye Wade président Ablaye Wade moom moo demoon doon doon kii doon doon tabax autoroute bële autoroute bi ñu bi nekk Sénégal moom ci boppam moo doon gas bi kii di yoon non mooy moo joxe ordre ñu tabax ko ñu def ko ci digalam lool la mu joxe exemple mu mel noonu ne te riwaaye euh, beneen bi dafa gën a leeral lool que ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nodd te mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër que ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nodd léegi nag moo tax ñenn ñi ne kon wax naa dañ ci wute ñële nee nañu lële moo euh, al mu adaan moo gën mooy mu addin mooy fadlu moo gën voilà mooy dañoo wute ci kan moo lan moo ëpp yool nekk ab noddukat wala nekk ab imam ñii ne nekk muaddin ndax yi ñu gis ñii ne non non ndax yonent mi alayhi salaatu wassalaam moom loolu la ko borom bi tànn mooy ne imam la woon te xulafaa ur rashidun yi ñoom ay imam la ñu woon mosuñoo nodd euh, ñeneen nag am na ci li ñuy wax ne bokk na ci yooyu Seydina Omar ibn Khattab lim ne budul lawlal xilaafa la azant budul woon préoccupation bi nga xam ne moom la ma xilaafa nekk jiitu julli ñi nga xam ne lillah moo tax jiit la yonent bi alayhi salaatu wasallam waxoon Seydina Abu Dharr ne ko laa tatlubul imaara bul sàkku njiit jiite dara al imra wala al imaara am na ñun ni ñu ko bëgge koo ci gis mu ngi bëgg ne noonu rek jiite ñépp te ñu bari nag ñoom seen jiite googu ngir bu doon ngir defar sax léeg mu baax mais ngir s'enrichir la walillahi euh, euh, euh, wa ala allahu almustaan mooy ñoom ñu ne ñeen ñu ne lee moo gën mais li gën a dëgër insha allah mooy ne imaamu moo gën ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu la ko boroomam tànnal te moom masula nodduta xilaa xulafaa ur-rashidun yi nga xam ne ñoo gën ci xeet yu après ñoom it noonu la mooy ñoom doonu ñoon noddu dañ doon imaama lañ doon def te loolu insha allah mooy li nga xam ne moo gën a dëgër ak yi nga xam ne ay euh, ngëneel yu yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ci ki nga xam ne mooy imaam mooy ki jiite nga xam ne bu baaxee kooku Allahu akbar ndax moom njiit la bu ñuy topp non seulement te tamit moo yor jullit nit ñi ak yooyu noonu yépp en tout cas bi ci gine kii mooy ne loolu lañ tànn loo yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu la ko boroom tànn te nag suñu boroom du tànnal yeneen tànn lu dul li euh, kon waa euh, noonu tamit kenn du nodd loolu waxoon nañ ko quoi jaru ko euh, jaru ko jaru ko jaru ko jaru ko léegi ginnaaw bi ñu kon jeexal nañ ci wàllu nodd walillahi alhamdu wal minna lu ñu fàtte rek mooy mën nañ ko bàyyi noonu insha allah nag duñ ci ñëwaat duñ ci ñëwaat lu ñu fàtte rek même lu ñu gis ne fàtte woon nañ ko euh, mën nañu faa jaare noonu rek daal di koy euh, daal di ciy pare noonu insha allah ndax loolu euh, dina baax moom léegi mu des al iqaama muy al iqaamatu muy li nga xam ne nag mooy iqaam iqaam moo ñu dese loolu gisoon nañ ci xadiisu Seydina Abdullah ibn Zayd ibn Abdi Rabbi radiyallahu ta'ala anhu gisoon nañ ci boobu nga xam ne waa ashaabu sunan ñoo ko génnee imaam al Buxaari rahmatullahi alayhi paa ci saxiix ak niñ la waxoon imaam ad-Daarimi ñooñu ñépp këne rahmatullah alayhi këne dam jaaroon ci yoonu imaam ibn Isaaq Abdullah ibn Zayd ne radiyallahu ta'ala anhu ki ca gént gi ginnaaw gi dañ ko faa jàngal noonu wax ko dafa na waaj dafa avancé tuuti ne ko nag ne ko ne ko après mu tourné ne ko te boo booy nodd booy taxawal julli nga wax lii mooy booy nodd nga wax après daal di koy wax li ngay nodd léegi euh, lan la ko waxoon da ne ko wa taqulu te na nga wax ida aqamta salaa boo taxawalee juule allahu akbar allahu akbar ñaari yoon ashhadu an la ilaha illa allah benn yoon ashhadu an la ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salah hayya alal falaah qad qaamati salaatu qad qaamati salaah allahu akbar allahu akbar laa ilaaha illa allah mu ne loolu la ko ci tegaloon moom Seydina Abdallah ibn Zayd ibn Abdi Rabbi mu ne waa ji bi ma waxee nodd ba pare dafa tourner euh, euh, nodd dafa tourner wa taqulu ila aqamta te na wax ci biir gént ga bu dee ne dangaa taxawal julli allahu akbar buur yàlla moo gën a màgg lépp allahu akbar buur yàlla moo gën a màgg lépp ashhadu maa ngi seede an laa ilaha illa allah allahu akbar yi ñaari yoon ashhadu an laa ilaha illa allah maa ngi seede na benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku yàlla ashhadu anna muhammadan rasulullah maa ngi seede na benn buur be ano ah, maa ngi seede ne jaamam bi di sayyiduna muhammad alayhi salaatu wassalaam rasulullah ndaw yàlla la hayya ala al-falaah ñëw ay non hayya ala as-salaah lu ma daal li maa ngi juum rek hayya ala as-salaah ñëw leen ci julli ji hayya ala al-falaah ñëw leen ci texe bi qad qaamati as-salaah dëgg-dëgg taxaw na taxaw na as-salaah julli mooy dëgg leen taxaw ko taxawal ko nag jot na taxaw taxaw taxaw qad qaamati salaa qad qaamati salaa mu wax ko ñaari yoon allahu akbar allahu akbar wut yàlla moo gën a màgg allahu akbar wax ko ñaari yoon laa ilaha illa allah amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul buur yàlla subhanahu wa ta'ala eh, léegi eh, est-ce que façon nodd bi nii rek nekk rek mooy lafdul iqaama moom lañ gis nii ci bu xadiisu kan Seydina Abdullah ibn Zayd ibn Abdi Rabbi radiyallahu ta'ala anhu que façon bii rek am déedéet loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañu cee wuute bu dee xanafiyey rahmatullah alayhi ñoom dañu ne iqaama bi comme lële la comme comme comme comme nu mu tudd Euh, comme euh, nodd ñaar ñaar la masna masna ndax loolu dafa ñëw ci riwaaya Seydina Abu Mahdura kenn yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu la ko jàngal léegi loolu la Hanafiya yi rahmatullah alayhi wa léegi nag dañ la koy jufal gina simple plus simple comme nañ defoon bii weesu mooy euh, yi nga xam ne ñoo wér jóge façon nodd yi yonent bi alayhi salaatu wassalaam mën nañ ko tënk ci ñaar bu njëkk bi onze phrase la léegi onze phrase yooyu muy fukk ak benn phrase mooy lan allahu akbar allahu akbar ñaari yoon allahu akbar allahu akbar deux ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah benn yoon ashhadu anna muhammadan rasulullah benn yoon muy quatre hayya ala salaah muy cinq hayya ala al falah muy six qad qaamati salaatu qad qaamati salaat muy ñaar muy neuf allahu akbar allahu akbar moo muy huit allahu akbar allahu akbar ñaari allah bële mooy huit qad qaamati salaat qad qaamati salaat muy huit allahu akbar neuf allahu akbar di dix laa ilaha illa allah di onze kon loolu mooy li nga xamante ne nii mooy lan mooy façon bu njëkk bi onze onze la gis nañ lool muy onze yooyu léegi euh, ñu répété waat ko muy li nga xamante ne nii euh, bu ñu ko répété yi nga xam ne mooy gina nekk loo xam ne luñ gën a mën a jàpp la muy onze jàppal allahu akbar allahu akbar wax naa ñaari allahu akbar muy deux ashhadu an laa ilaha illa allah benn yoon trois ashhadu anna muhammadan rasulullah benn yoon muy quatre hayya ala salaah muy cinq benn yoon hayya ala falaah muy six qad qaamati salaah sept qad qaamati salaah ñaari yoon naa leen di wax huit allahu akbar benn allahu akbar ñaar muy diis laa ilaha illa allah façon bii nag moo ñëw ci xadiisu kan abdullah ibn zayd biñ la wax sànq euh, te nag ci xadiis lii dafa ñëw beneen xadiis bu koy appuyer mooy xadiis bi ñëw ci euh, saxiix xay bu imaam al-Buxaari saxiix imaam Muslim ibn al-Hajjaaj Seydina Anas ibn Maalik radiyallahu anhu mu ne umira Bilaal an yashfa'a al-adhaan wa yuutira al-iqaama illa al-iqaama mu ne moom Seydina Anas ibn Maalik radiyallahu anhu umira Bilaal digalees nees digal nañu dig digal nañu Bilaal an yashfa'a al-adhaan muy def adaan bi mooy nodd bi mu def ko ñaar ñaar xadiis bi gisoon nañ ko béebée wa an yuutiral iqaama mu daldi euh, euh, bu dee iqaamal mooy day taxawal iqaam bi mu daldi koy leen benn benn mu ne illal iqaama ba mu des nag mooy qad qaamati salaa mu def ko ñaari yoon euh, loolu moo ñëw ci saxiix moo tax imaam alxaafid ibn xajar ci alfath mu ne wa hada alxaditu xujjatun ala man zacama anna aliqaama masna misle al adaan mu ne xadisu saydna anas bii muttafaqun alayhi bii kene yonente mi alei satu salaam moo digal bilaal ku doon digal bilaal yonente mi alei satu salaam an yashfa al adaan buy nodd mu def ko deux deux mais al iqaama buy taxawal rek boobu mu def ko lan mu yuutira mu def ko benn benn ma des illa al iqama du des qad qaamati salaa mu ne lii xujja la ci kaw ñi nga xam ne dañu ne ñoom iqaama deux deux la mooy lépp deux te loolu wax naa ne mooy ngiiru xanafiya yi kon première boobu mooy première bi euh, léegi euh, bii nii moom la waa jumhur wax jumhurul ulama bii lañu wax euh, léegi ñam ñooy jumhur fii mooy ma euh, léegi euh, mooy jumhur da dans leur ensemble li nañ ñëw léegi ci benn teqat dal boo xam ne ci waa jumhur ñoom d'accorduñ à la lettre ndax maalikee yi dañ ci génn mooy ne jumhur bu njëkk bii ci lañ ànd moom lañ jël moom lañ jël moom lañ jël ñoom euh, que ne affaire bi benn benn la ba mu des ñaari njëkk yi allahu akbar allahu akbar ak qad qaamati salaa qad qaamati salaa loolu ñan ñoo wax loolu Shafi'i yi ak Hanbali yi li tax ma ne daal Maliki dañ ci génn ndax ñoom ci qad qaamati salaa benn yoon lañ koy def. ñoom dañu koy def benn yoon dañ na allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salah hayya ala alfalah qad qaamat as-salaah allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah ñoom benn yoon lañuy wax xad xaamati salaa allahu akbar bu njëkk bi lañuy def ñaar ak bu mujj bi allahu akbar allahu akbar laa ilaha illallah mais xad xaamati salaa benn yoon lañ koy def loolu mooy njiiru li ëpp ci Maliki yi que ne ñoom du ñu répété xad xaamati salaa xad xaamati salaa euh, mais nag bi ñuy wax moo gën a mooy Shafi'i yeeg yi ken dañ koy répété deux fois te loolu moom la imam Ibn Abdul al-Andalusi al-Maliki loolu bi mu xam ne ci la indi waxu boroom xam-xam yi ak seen ci wute dane euh, moom lii nii mooy euh, wa huwa saxiix mooy li nga xam ne moo gën a mooy li wér alladi jaat bihi al-athar yi nga xam ne moom la yi ñu jële ci yonent mi alayhi salaatu wa salaam saxaaba yi toxal ko moo gën a dëgër moo gën dëgër mais tekkiwul ne benn yoon bi boobu boobu kenn ko def mais lii moo gën dëgër te réellement mooy lii gën dëgër fuuf mais loolu kon mooy bu njëkk mooy onze baat la allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan hayya ala salaah hayya ala alfalaah qad qaamati salaah qad qaamati salaah allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah après imam bi daal di jiite lool mooy lu njëkk bi wax nañ la li ko appuyé ci hadith bi nekk saxiixay bu sayyidina imam Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu léegi beneen bi deuxième façon bi boobu dix phrase la ndax boobu mooy ne mooy comme nodd la rek moom comme nodd la mais comme nodd bi mais dañ kiy dugal qad qaamati salaa qad qaamati salaa boobu moom laa la ne moom la xanafiya yi jël te moom la imaam alxaafiz laa lay wax léegi ne xadiis bii nii xadiis bii nii day wane ne ci ñëli li imaam anas wax nii waaye nañ nañ wax pare mooy eh, eh, léegi yooyu yan la eh, dix-sept baat yooyu allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ñeenti yoon comme nondu rek moo tax mu ne comme ni mooy ñi nga xam ne lii xujja la ci kaw ñi ne al adanu masna mislul adhan loolu ñan ñoo wax loolu xanafiye rahmatullah alayhi euh, léegi dinañ ñëw ñoom seeni argument après ak yi ñuy géema wax fële insha allah euh, mu ne léegi yooyu mooy allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ñeenti yoon ashhadu an la ilaha illa allah an la ilaha illa ñaari yoon muy 4 plus muy 6 ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah ñaari yoon muy huit hayya ala salaa hayya ala salaa muy dix hayya ala al-falaah hayya ala al-falaah ñaari yoon muy douze qad qaamati salaatu qad qaamati salaatu muy quatorze allahu akbar allahu akbar muy siis laa ilaha muy dix loolu la xanafiya yi wax te lii nag euh, dafa ñëw ci xadiis ci riwaaye xadiisu imaam abu mahdura radiallahu taala anhu loolu nag lii mooy kayfiya yi amul comme comme li ñu waxoon ci la mooy ne mënoo ñëw ne non man bële moom mooy man nga ne man bii moo gën a dëgër fi man mais que ne booy mënoo ne kee par exemple euh, non non bu kee baaxul non bu kii baaxul dafa war a def sama bos comme li ñenn ñi doon wax ci wàllu bële ne da koo nasaxal même Hanafi yi rahmatullah alayhi am nañu wax loolu comme li ma al-Hafiz wax ci al-Fath rahmatullah mu ne euh, bi mu ne lii nii mooy. xadiis Seydina Anas bi ne radiyallahu anhu këne dañoo digal digal Seydina Bilaal nodd gi mu def ko deux deux bu dee iqaam bi mu def ko benn ba mu des al iqaama xam nga dañ ne la sànq loolu lay la ci kaw ñi nga xam ne ñoo ne nodd deux deux la mu ne wa ajaaba ba'du al xanafiya bi da'wa nasx mu ne nag kantaa yenn xanafiya yi nga xam ne ñoom ñoo ne deux deux deux la ñoom dañoo tontu ne non luy du xujjati ko suñu kaw bu lii Seydina Anas di wax ñoom mooy même argument yi gisoon bay weesu rek dafa nasaxal c'est suñu bos moo ko nasaxal ndax suñu bos moo mujj ndax huitième année bi la te ubbi Makka la woon non dafa xaw a la bii nii Seydina Bilaal ba ñu koy digal mooy ci début ba rek mais loolu noonu dañuy gis ni euh, non non loolu mooy la imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi fàttaliku la mu waxoon loolu ngay indiwaat ndax imaam ahmad dane comme ni imaam ibn abdul bar mu ne dahaba ahmadu wa isxaaqu wa daawudu wa ibnu jarir rahmatullah alayhi ila anna dhalika min al-ikhtilaf imaam abdullah ibn eh, imaam ibn abdul bar an-namari al-andalusi al-maliki radiya rahmatullah alayhi dane imaam ahmad dak imaam isxaaq di eh, compagnon boobu di isxaaq ibn rahawayh min ashaabil xadiis radi rahmatullah alayhima ak daawud di daawud ibn ali al-zaahiri di daawud al-zaahiri di tête de liste di ki jiite eh, madhabu zahiriyya yi bu ñoom imaam ibn Hazm kii mooy seen sëriñ imaam Daawud euh, moom nag taalibe la woon ci Ishaq ibn Rahawayh bii imaam Daawud taalibe la woon ci imaam Ishaq ibn Rahawayh bi nekkoon mbokk Seydina imaam Ahmad te moom moo njëkk gaañu imaam Ahmad imaam Ishaq moo njëkk gaañu moom Daawud taalibeem la woon ci taalibeem yi la bokkoon Daawud al-Zahiri mu nekkoon imaam Ahmad imaam Ishaq ak taalibeenu imaam Isxaaq ibn Raawayh di Daawuud az-Zaahiri mais nag mooy am sëriñam la di xadiis mais bu dee moom moom moom moo moo yor ngiiru Zaahiri yi moo leen jiite wa Ibnu Jariir ak imaam Ibnu Jariir at-Tabari e, mu ne li nga wax ci imaam wax moom Euh, euh, euh, ci trois ci année yu yu trois siècles yu kii moom ci fin bi ci la judd ci la dund war ñu Jarir ak imam ibn ñoom ñeent ñi imam Ahmad imam Ishaq Daawud ibn Jarir radiyallahu rahmatullah alayhi ñoom ñépp ñu ne gis nga façon nodd yi nii moo xam bi Shafi'i yeeg Hanabila ne ñoom dañuy ak Maliki yi dans leur ensemble mooy adaanu kan lañ jël non noddu kan iqamatu bi nga xam ne mooy bilaal bi nga xam ne moom la Abdullah ibn Zayd gisoon sauf que fi ñu wute rek moo ci qad qaamati ñoom dañ koy répéter deux fois alors que koy wax li gën a siiw ci mu ne ñooñu gis nga façon boobu ak bu Hanafiyya yi nga xam ne par deux deux deux deux deux deux la yëpp ñu ne ñoom ñii ñu ne benn lii yëpp min al ixtilaafil mubah du loo xam ne mooy liñ naan ixtilaafu tanawwu la waaye du ixtilaafu tadaad mooy ne lii la rek façon yi rek wute mooy yàqul dara boo ci def baax na mais du wute boo xam ne benn bi day exclure beneen mooy boo defee bii day wane ne bëri exclure nga ko baaxul noonu kii yi nga xam ne ku neex nga tànn bi la neex moo tax mu ne fa in rabba at takbir al awwal fi l adaan aw sannaahu aw rajaa fi tashib aw lam yarjaa aw sanna al iqaama aw afradaha kullaha aw illa qad qaamat as-salaa fal jamii'u jaa'iz yooyu yëpp bu mu ci def moo xam li ñu waxoon ci nodd bi façon yi ñu ci bi façon yi ñu ci wax lu mu ci def rek baax na lépp moo baax kon loolu da ngay gis ni lii mooy li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy li dëgër wàll wàllu woowu kon façon iqaama ngoog kon jeexal nañu ko eh, walillaahil hamdu wal minna muy taxawal kon nag eh, sant yàlla tey julli nag ci ki nga xam ne nag mooy jàngalekat bu mag jëm waaw akbar bi yonent bi nag alayhi salaatu wassalaam nag gis nga nag l'islam bi waaw moo tax ku xamul rek moo foog ne affaire yi affaire yi yii nii xam nga yu bari ñun en général ñun ni ñu mel doo gis nit koo xam ne day commencer di noddu fenn ñu ne ko léegi yaay noddu mu ñëw di laaj ngir naka la ñuy pour moom comme dégg na yàgg na koo dégg waaye xam na ko nii après day ñëw rek di noonu mais yii yëpp da ko xam ko dafa baax xam ko te day war mooy bu dee da ngay xam yi moom dafa war mooy xam ni ngay nonde ni ngay nonde boo ci jël benn ci yooyu mooy waxuñu la yiñ fi wax yëpp nga xam ko loolu waxuñu la loolu mooy farata non mais ni ngay nonde di jël te xam xam tamit charte yi que ni manumaa nodd amaa wax yi ak ainsi de suite ak yi nga xam ne moom lañ ci wax yooyu yépp nit ki da koy war a jàpp daal di koy takk daal di koy xam xam ne nag lii mooy li nga xam ne moom lañu euh, as-sunnatul gharra bu perl bi sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam leer nañ lii mooy li nga xamante ne moom la jàngal walillahi alhamdu wal euh, ki noddu nag ki noddu moom mooy ki gën a yey ci iqam voilà que keneen moom mooy ki nga xam ne moo gën a yey comme ni nga xam ne noonu la ci ñëwee ay xadiis yoo xam ne asxaabu sunan euh, rahmatullah alayhi même bu dee ne xadiis boobu noonu euh, dafa daif ndax dafa jaar ci Abdurrahman ibn An'am al-Ifriqi euh, moom daif la kooku këne ki nodd mooy ki nga xam ne moo gën a yey ci euh, nu mu tudd taxawal waaye nag am na yeneen yoo xamante ne ni dañu ñëw ay shawaahid yuy wane ne loolu di ko dëgëral këne ki nga xam ne moo nodd mooy ki nga xam ne mooy gi gën a euh, yeeyoo ci taxawal iqaam léegi loolu xam naa nag kon ci noonu ci lañuy jeexale ci lañ jeexale <coughs> li ci wàllu woowu walillahi alhamdu walminna léegi li ñu des xam naa dese nañu quelques minutes ñu def tarjama suñu sang bi indi lii wala ñu bàyyi bii di ñëw wala nañ ko def léegi rek moom tarjama bari mu ngi tuddoon abdullah ibn zeyd ibn abdi rabbi ibn thalabata al ansaariyu al xazrajiyu al madaniyu al badri abdullah la tuddoon di doomi zeyd abdullah ibn zeyd am na nag keneen beneen abdullah ibn zeyd bu siiw moom it mais bokkul kii kii mooy abdullah ibn mooy abdullah ibn zeyd ibn aasim ko kii nag abdullah ibn zayd ibn abdi rabbi di doomi zayd boobu di doomi ku ñuy wax abdi rabbi abdi rabbi boobu di doomi Thaalaba mu bokkoon ci kojug lamsaar ci kojug waa xazraj almadani fekke woon na badar bokkoon ci ñi nga xam ne non seulement fekke woon na badar mais fekke woon aqaba yi aqaba yi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di woon daje waa lamsaar fële ca mina moom abdullah ibn Zayd ibn Abdi Rabbi ibn Tha'labata al-Ansaari al-Khazraji radiyallahu ta'ala anhu fekke woon na ko fekke woon na Aqaba waaye non seulement gis nañ ne bi mu fekkee Aqaba après yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa la jóge am ak ñoom accord ñëw Madinatul Munawwara ñëw seen dëkk ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ñu teeru ko gën ja teeru bu ñu mën a teeru mbindeef moom moom ñoom saxaaba yooyu di waa ahlul madina eh, dalal ko comme ni ñu ko gisee dalal bu rafet ubbil leen seeni xol laata ñu leen di ubbil seeni kër eh, ñoom muhaajiruna yi ñoom Abdullah ibn Zayd bi ci la woon waaye ci première année bi mooy ki nga xam ne moom moo gis nodd bi nodd moom moo ko gis comme ni mu ñëwee ci xadiis yi waa asxaabu sunan yi radiyallahu taala anhum bi nga xam ne ci la yonent mi alayhi salaatu salaam daal di dajale saxaaba yi dajaloo di ci waxtaan comme ni ñëw ci saxi imaamul Buxaari euh, ak saxi imaam Muslim toogoon di ci wax ñii ne nañ jël cloche ñii ne déedéet nañ yi jël buux muy corne yi nga xam ne trompette yi nga xam ne juif yi ci lañ doon ëf ngir wan seen julli jot na biñ joxee loolu euh, Seydina Omar ne ndax buñ wax kenn mu jóg nodd ne kook liñ doon wax moo doon da doon yonent ma lay saar sàmp Seydina bi am jógal mu jóg ne liñ doon wax mooy as-salaatu jaami'a ginnaaw loolu Seydina Abdullah ibn bi mu gisee loolu mu dem bi mu préoccupé ko lool le fait amuñu nan lañuy ñuy amuñu bokk lan la ñuy woote ngir julli bu julli jotee dañ doon ñëw rek ñu dajaloo noonu yatahayyaruna di dajaloo bu jotee ñu dajaloo julli mais amul woon dara luñ naan comme nodd leen ñëw leen du nodd ku ko dégg xam ne julli jot na mu préoccupé ba mu dem tëdd nelaw bi mu nelawee mu daal di gis benn waay bu sol ñaari yére yu vert jàngal ko nodd ne ko mu gis ko mu yor cloche mu ne ko yaa Abdallah doo ñu àll cloche bi dooma cloche bi da koy jaayam mu ne ko loo koy doyee mu ne ko ngir woote ci julli mu ne ko ndax du la wax lu gën lool après mu ne ko la mu ne ko ndax du ma la jàngal lu gën lool mu ne ko la la mu ne ko booy julli booy julli jotee da wax allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salah hayya ala salah hayya ala alfalah hayya ala alfalah allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah nee na ma yeewu ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne innaha la ru'ya haqq insha allah lii de géntul dëgg la insha allah mu ne ko nag demal ci bilaal a ko baax gin la la mu wax moom xadiis bii nii mooy li nga xam ne moo wér ci xadiisam xadiis yu tuuti la am bii mooy bi ci gën a siiw te mooy bi nga xamante ne ni mooy bi nga xam ne ci dëgg-dëgg mooy bi nga xamante ne mooy bi wér ci ay xadiisam moom Seydina Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbi ginnaaw loolu fekke na Badar moo tax ci ci moom al Badri al Badri fekke woon na ghazwatu Badrin moom bokkoon nag ci saxaaba yi nga xam ne yu mag yi ci wàll ansaar ci la bokkoon moom Seydina min saadati al ansaar ci la bokkoon ak saxaabaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom Seydina Abdullah ibn Zayd ibn Abdi Rabbi moom nag wax naa la xadiisam bariwul euh, taabiin yi jële ci moom it bariwuñ ñoom Seydina Sa'id ibn al ak Muhammad di doomam euh, di doomam moom ibn Abdillah ibn Zayd ibn Abdi Rabbi moom nag mu ngi génn àddina ci l'an 32 ginnaaw gàddaayu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci la génne àddina muy xilaafa kan l'an 32 kan moo ne woon kan moo ne woon xalifa l'an 32 loolu mooy léegi buñ ko waxee rek war nañ ko xam ndax liñ fi wax ni génn àddina jamono jooju ci l'an 32 bari naa gisoon nañu fi ñu bari ñoom Seydina eh, Abdullah ibn Mas'ud ñoom Seydina eh, kële Abdurrahman ibn Awf ci jamono yooyu mooy année trente yooyu ginnaaw gàddaay yonent mi alayhi ñi gàn ñi génnoon na ñoom Seydina Abu Dharr ak ñooñu ñooñu ñooñu ñëpp Seydina Uthman ci année trente plan trente cinq Seydina Kële e, e, kii juddu gaañu quarante jours après Seydina Usmaan e, Xudayfa radiyallahu anhu ak ñooñu kon l'an trente-deux ci xilaafa Seydina Usmaan ibn Affan al-Mu'ta radiyallahu ta'ala anhu wa arda moom ci la génne àddina ci l'an trente-deux gis nga moom tarjamaam ni mu gàtte moom Seydina euh, euh, euh, Abdullah ibn Zayd ibn Abdi Rabbi moom nag jëfam jooju nga xam ne xoolal nodd bari na ci ci ci ci ci kii bi ñu ngi tudd léegi pour wan la yaafuus yi xam ne moom lañu yaafuus ci xam-xamu diine te nag loolu c'est révélateur day révéler que ne noonu la ñu yaafuuse tamit ci suñu wàllu àddina xam-xamu àddina te wax naa la xam-xamu diine mooy xam-xamu àddina ak àllaaxira kenn mënu leen a tàqale te waxoon naa la ne xam-xam profane amul ci l'islam les sciences ça mène à Allah jàng moo fi jàng ça mène à Allah waaye ndeyu xam-xam yi nag mooy xam-xamu diine mooy alquran mooy xadiis yonent mi alayhi euh, pour wan la ak histoire ñu mel noonu yaafus gu ñu yaafus ñun léegi suñu jamono euh, lii nii histoire nodd fan la jóge ñu bari xamuñ ko ñu bari ci jullit ñi jëlal nga def micro trottoir nga laaj leen nodd nan la deme kañ lañ ko yoonal ak nan la deme ci ban contexte ak kan moo ko gént kan moo ko gént kan kan mooy Abdallah ibn Zayd bii ak a neexoon ñu xam leen ak a neexoon ñu xam leen daal nañu suñu boroom dimbali e, ñu xam leen du rek xamu e, anecdotique ak affaire léeboon léppoon mais ñu xool ñoom ni ñu meloon li leen l'islam jaraloon ba xoolal mu gis yonent bi alayhi salaatu wa salaam nekk ci préoccupation xam naka la ñuy def mooy ut naka ak saxaabaami radiyallahu anhu nan la ñuy def ngir woote ci julli loolu tax ihtamma bihi mu préoccupé ko ba bam demee suñu boroom daal di koy ubbil lool ndax kat man lam yahtam bi umuril muslimin fa lay minna yonente mi alayhi salaatu salaam nee na képp koo xam ne du préoccupé wu ci li nga xam ne mooy mbiru jullit ñi kooku na ko leer bokkul ci ñun moom nag mu préoccupé wu ci lool ba suñu boroom daal di def nodd mu jaar ci li nga xamante ne mooy moom li Abdullah ibn Zayd ibn Abdi Rabbi mu ñëw yonent bi alayhi salaatu salaam daal di ko du noddam du gént gi noonu kese rek moo ko nekk mais le fait que yonent bi alayhi salaatu ko ne loolu foofu ci la nekk li nga xam ne yoon la ñu yoonal ko ci l'islam waaye tamit dañ ciy gise ru'yal mu'min waaw akbar géntug boroom boro ki nga xam ne borom ngëm la nga xamante ne nii nii waana surtout mu jug jamono muy wax lu muy gént lu dul noonu ñu baax ni bushral mu'min nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam loolu la ko tuddee gént gu baax goo xam ne moo xam da koy gént wala ñu géntal ko ndax gént dafa am solo ci moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam bari woon na loo xam ne mosoon a xëy yu julli fajar ba bara doon toog ñu def seen ku nekk seen azkar yi ñuy def après mu toog ak saxaaba yi di leen laaj kan mu gént bii kan moo gént dara te gisoon nañ ci gis nañ ci yu bari gént yi nga xam ne moom la géntoon doon ko wax moom alayhi salaatu wassalaam saxaaba yi radiyallahu anhum tamit di nettali seeni gént mu leen koy firil kon ñu gis importance su gént kon kooku mooy seydina abdullah ibn zayd ibn abdi rabbi radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa anna bihi wa ja'al a'ali al firdawsi maskanahu wa ma'waa kon nag tey dañuy yem foofu incha allah ci jataay bii di ñëw ñu continuer ba léegi ci suñu première année bi ñoo alxabibul mustafa alayhi salaatu wassalaam xew-xew yu mag yi nga xam ne ñoo xew ci premier année bi nga xam ne moom la nekk madinatul munawwara pare bu ñu ci incha allah bii di ñëw ñu continuer